farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabi saani fi radhaa'il fi faslun fiiha fa waajibun ala mukallafin aqal alkaffu anha xawfa rabbi nnaasi jalka giibatin namimatin wa kaadibi wa xaanisi lyamini wa taassubi fii la ñemoon mooy ñaareelu bayt bi kon sëriñ bi defoon na faslun ab pàcc faslun ab sous-chapitre ab sous-chapitre faslun ab dog fiihaa di wax ba léegi ci caay-caay yi nga xam ne moom la def comme ni ko boroom al euh, xaatima fi tasawuf al imaam al yadaali ad daymaani defee radiyallahu anhuma muy ñaareelu bunt bi jëm ci bakkaar yu mag yi waaw bu ñu ci doon jox nag ay misaal ci loolu lële yi nga xam ne waxoon na ki nga xam ne mooy suufi bi radiyallahu anhu dafa xaajale bàkkaar yi ci ñaar yoo xam ne dafa feeñ yenn yi nëbbu voilà léegi nag ci yu feeñ yi la nekkoon di la wax waaw ñoom garaaw nañu ak ñoo garaaw te dañoo xaram voilà moo taxoon mu ne sàkkul gaaw jëm ci sa boroom waaye tamit ba pare daa war ci ki nga xam ne mooy mu mukallaf bi muy lépp muy fekk bàkkaar yoo yële di leen sori bu dee ne am na xel waaw ndax ragal boroomam bi nga xam ne mooy boroom bindee fi léegi nag mu ñu doon jox ay misaalu bàkkaar yoo yële muy rasail yoo yële caay-caay yoo yële kon waxoon na riiba ka riibatin comme rambaaj ma mooy jëw namimatin rambaaj di toxal ay wax dans le but de yàq fii lañ waaw wa fële la ñemoon namima voilà mooy ak nar di wax loo xam ne dafa wuteeg li am mooy li xew nga ñëw loo xam ne danga koy nettali ndeketewoo yaa gën a tay ne bi ngay nettali mooy du dangaa juum de wala da ngay hésiter non non yaa gën a xam ne lii ngay wax demewul noonu waaye quand même nga wax ko gis nga nag nit ki dina dina dina dina def noonu di ko def par ndànk-ndànk laa ilaha illa allah wal ba gis nga bés bu yàlla kastee ci xolam ne sawaay mii narkat la kooku moom si fi fini moo tax mu yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doon wax daaw njëkk a wax ci côté dëggu bi ah nit ki dina euh, wax dëgg di essayer léppam nay nekk dëgg rek ay waxam ay jëfam ay dalalam lépp balaa waxu benn kàddu dina ko seet li tubaab bi naan remuer sa langue mille fois dans sa bouche avant de la sortir de de de de de parler waaw yëngal sa sa sa sa làmmeñ bu baax mooy seet li ngay wax bala ngay ñëw di wax mu ne di def loolu le waaw lu dul ba di def noonu di bàyyi xel lépp lu muy def muy fexe du ci wax wala du ci def du ci dal lu dul dëgg noonu lay def ba keroog ba borom bi di ko bind boole ko ci ñi nga xam ne def ko ci siddiq waaw siddiqa boole ko ci ñi nga xam ne ñoo topp ci yonent yi aleyhimu saatu wasalaam ndax dëggal gi ñu dëggal waaye mu ne wa iyaakum wal kadib waaye nag maa ngi leen di mooy tëndeku loolu ngeen xam ne mooy ay nar waaw wa iyakum wal kadib allahu akbar wal xadiisu rawaahu al shaykhaan maa ngi leen di mooy tëndeku loo mooy euh, en fait imaamul bo imaam muslim ci abdallah ibn abbas la ko jële seydina wa mawlaana mule di al euh, imaamul buxaari yu rahmatullah alayhi mu ngi ko jële ci seydina jaabir Eh, Seydina eh, am na eh, Abdallah Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu am naan Jaabir Seydina <laughs> la Mawlaana wa sahihayn muttafaqun alayhi naam muttafaqun alayhi <laughs> moom la <laughs> voilà mu ne léegi nag nit ki dina bañ bi kon nag mu ne côté bi mu ne maa ngi leen di moytu da ko loo wax lu amul ndax moom kat day jëmee li nga xamante ne ilal fujur ci kàccoor te lay jëbb nit ñi waaw wa innal fujuura te gis nga li nga xamante ne mooy kàccoor te yahdi day bëbb yóbbu jàpp ci loxooy ka cooy def di ko kondir ba yóbbu ko ilal ilal naari ca biir safara wala yaazu billah mu ne nag wa maa yazaalu rajulu yakzibu wa yataharra al kadiba xatta yuktaba mu ne nag nit nag du nekk nag di nar fexe moom ay waxam bu day seet day toog ak am jot day tëdd lalam yeewu di xalaat mais tey wan nar laa war a dóor woo xam ne il fera buzz waaw quel mensonge je vais créer pour que ça fera buzz sur le toit sur le toit waaw waaw man daal lan laa war a créer di xalaat bu jaree sax léeg-léeg mu bind ko ci téléphone wala enregistré ko ngir bañ koo fàtte bu naan idée ngi ñëw si su inspiré wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw di nar rek nar aw nar woo xam ne xam nga léegi ñu ngi ci lan février bi bu jeexee insha allah ba mars ñëw ba dégg avril bañ doon wax poisson d'avril yi ku nekk di may sa bopp ne man ngaa kàcc ndax ñu ngi ci weeru avril walla iyaazu billah loolu nekk aada yu yées yoo xamante ni nii waroon nañ koo bàyyeeg ñañ ko jëlee waaye kenn dàqu leen koo def tudde lépp nag am pola waaw loo xamante ni da koy wax ñu koy waxee day day sincère ci biti ba nit ñi jàpp ne kii li muy wax kay moo am ndekete yoo waa ji kazzabun ashir day day nar rek kon nag mu ne nit ki du dañ di di di di di di di di di expliquer waaw la <laughs> nooy di expliquer voilà xale yi xam ngeen lan mooy expliquer loolu moom yàgg naa leen ko fee wax mooy wax lu wuteeg ni mu demee waaw wayata xaral kadiba rek waaw di topp ci nar di seet nan la koy nare ba mu gën a waaw ba borom bi di kaste bind këne moom nii ci kaddaabuuna yi expliqué kat yu mag yi lañ bokk kon nag boobu bokk na ci bàkkaar yu ngand yi mooy hmm, ah wa kasi bi mu ne wa xaanisil yamini wa taassubi mu ne wa xaanisil yamin ki nga xam ne day waat ba pare la mu waat ne lii lay def mu def le contraire waaw loolu nag bu dee lu baax la wala ak mooy yàlla la waatoon kooku dañ naan ko sawaay dindil sa li nga fi waatoon tanga bu ko defa tanga nga kafaara ji voilà waaw yeneen tubaab sa doon na wax naan man du ma waat dara doon du duma wat ne du kii dara ba gis loo xam ne gis ne moo gën lu dinaa ko def ba pare daal di kafaara sama yamin sama gu giñ góogale te loolu doon digal saxaaba yi radiyallahu anhum ak xeetam kantaa nekk fi nag moom yow yow préméditement yaa ko tey waaw di waat loo xamante ne nii de toute façon ñenn ñi bañ koy waat lañ pare ne ñoom bañ koy waat lañ ne duñ ko def waaye nañ taggu waat rek ngir waa ji gëm la ngir nag ñu dugal ko waaw buñ demee nag ci seen mbokk ak seen ñu mel ni ñoom di di di di ko bàkkoo naan sa waay dafa crédule loo ko wax mu gëm bàyyi ko rek waaye yow fii kay waxuma la dóor ngàdd naa ko mais martu laa ko dóor ci diggu bopp mu rës <laughs> sa waay waatal naa ko te mu leer waa ji di xaar ne dina ko def dekkte yoo sawaay moom moom masula fës yéene dina ko def yooyu eh, bokk na ci kàccorte yu mag yi waxaana fil yamin waaw di jeng di wuteeg li nga xamante ne moom nga waatoon ne li nga ko def te muy loo xam ne danga ko mu bañ a nekk mooy yàlla voilà ak yoo xamante ne loolu la léegi yooyu bu dee mooy yàlla wax nañ la ne def mu ne wa taasu bi bokk na ci bàkkaar yu rëy yi mooy ak bot di wante ci xeet fanatisme gu bon gi nga xamante ne man fii laa bokk képp ku bokkul ak man daal sa waay ma koy ma koy ma koy àtte ñàkkal di ko ñàkk jox ay gëddëm ba pare xeeb ko jàpp ne ñoo leen gën waaw rien man africain laa maa war a gën tubaab bi vice versa tubaab bi jàpp ne moom itam moo gën gaa yi parce que moom dafa weex gaa yi waaw walla man ab séeréer laa de ce fait kon maa gën alpulaar bi alpulaar bi tamit jàpp ne moom fii mu ne moom ba mu nekkee alpulaar Sénégal bi yëpp moo fi waaw moo fi gën te ay ñoom ñoo gën ñëpp loolu yépp am bot bi wante la ci xeet voilà yooyu moom mooy mooy képp koo xam ne am na tarfatal ayni benn poussière bu nekk ci xolu nit ki rek nga xam ne moom am na lenn iblis luy taxawaalu ci xol bi laa ma xaala iblis a ko waxoon ma ne fenn laa fi dul sujjóotal fii nga xam ne aadama mi alayhi salaam nga bind ko ci man nga bind ma safara bind ko ban mooy képp kuy gise noonu rek xamal ne am na ay mbiru iblis yu nekk ci sa xol bi wal iyaadu billah ay parparloo taasub fii laa bokk te lool ba ci biir l'islam da cay am waaw ba ci biir tariqa yi da cay am waaw gaa yoo xam ne pour ñoom moom tariqa bi ñu bokk fañ ca fañ fañ ca ku jokkuwul ca kañu jokku te ñoom li ci gën a yow da ñëw sëriñ boo xamante ne dañ naan kii mooy sëriñ bu mag baa ngi ñoom ñépp ñi ci des ñépp ay taalibeem lañ ñi ci des ñépp ay taalibeem léegi yéen foofu moo am ay kër yoo xam ne ñooñ defuñu ko woon dañ doo defoon def fa ay ay ay ay ay ay ay ay foo xam ne ngir ngir gën a yéene ñi ci lislaam woo leen bu ñu bëggee tarbiya wu ñu jaar ci yoon wii ndax mën na leen a jëmale ci seen borom léegi looloo xewal gars yi nag def ko mbiru par parloo nag léegi waaw ku bokk fii ñun daal sa waay bu dee tiijaan la mu naan la man képp koo xam ne wul ci ki ma jokk moom kurisam dagg na aloor que waa ji li muy wax wute na ak li am waaw parce que sëriñam kese manu fay joxe wir voilà képp ko ne man sa waay xanaa ñépp lu ñuy taalibe cheikh rek bu dee tiijaan nga yow nan nga mën a waxe man bu ma bokkee ci waa baay Niass taalibe Baye <coughs> te sax à vrai dire doo taalibe parce que voilà <laughs> Cheikh Ahmad euh, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nee na ku may sopp nag ma sopp ngir man waaw gis nga ñi koy topp nii mooy ñoom ay Cheikh Ibrahima Ibrahima Niass Cheikh Alhaji Malick ak ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ah. mooy ne ñooñu noonu ay taalibeem la comme comme waa ngi door a jël bu dee jël wér gu kooku ni nekk taalibe sauf que ñeneen. ay ponkal lañu ndax lan du ñu n'importe quel taalibe dëgg la ay taalibe lañ comme mooy degré taalibe que ne ñoom ay taalibe lañ ay taalibe lañ ñoom ñépp yu sëriñ ba waaye bokkuñu xam nga ne moos Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu yamul ak benn waay bu dóor a fii wala benn waay boo doono naka noonu tariixa boo jël nga jël xaadiriyya naka noonu mooy ay branche day am ay kii ci biir euh, léegi lan ngay mën a xëyee ne man ku bokkul fi ma fi ma jokkoo daal waaw man daal sawaay kooku baaxul loolu dañ naan la yaa xamul li ngay wax te li ngay wax wuute naa ni mu demee loolu lépp ci ta'assub la ba pare jàpp ne mu ngi ci dara alors que laysa ala shay wallahu